alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa muy ajug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma zilnaa wa naxnu bi ardi arafatin ma rasulillah salawaatullahi wasalaamuhu aleyhi ba léegi ñu ngi arafaat ànd ak yonent bi sallallahu aleyhi wasallama a ci suufu Arafaat wa huwa yad'u rabbahu azza wa muy ñaan boroomam subhaanahu wa ah, <coughs> gisoon nañ ci wàllu ñaan gi am na luñ ci eh, eh, jataay bi weesu àggale woon xadiis Seydina Usaama naka noon xadiisu Mawlaana Ibn non ibnu abbas voilà mawlaana ibnu abbas radiyallahu anhuma wa ardaahuma ah <coughs> mu am lu ñu loo xam ne <coughs> muy côté koor ji lañu waxoon lañuy ñëwaat tuuti ba lañu àggale ndax am na xew-xew yu yu am solo ah yu xew keroog yi nga xamante ne mooy xajjatul wadaa mono mooy e, arafa voilà <laughs> ah loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi gisoon nañ ne <clears throat> bi nga xam ne ci la nekk Arafat dafa woor comme li nga xam ne moom la sayyidu sayyidu sayyidatuna Maymuna bint al-Harith naka noonu sëram di Ummul Fadl Ummul Fadl di yaayu Seydina wa Mawlana Ibn Abbas lim ne nit ñi dañoo <coughs> mu ngi saxeexay ni comme niñ ko gise woon dañoo sikki sàkka ci li nga xam ne mooy woorug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam est-ce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam woor na walla léet nee na bi loolu amee ma yónnee ko qadax min laben récipient boo xam ne la ne woon ca biir récipient ba mooy min labanin ci soow la woon fa shariba mu naan ñépp di ko gis ndax ci kaw gëléem gi la ne woon waaw ah ñu ne woon nag loolu dañ ciy gise ne kon li xadiisu seydina abu qataada alxaaris ibnu rib'i al ansaariyu radiyallahu di wax muy tem jële ko ci yonent bi aleyhi salaam këne woor bésub arafa day kafaara ahtasibu ala Allah te waxoon nañ la loolu moom mooy day am loolu mooy noonu lay demee loolu noonu tek tekkiwul ne sikki sàkk <laughs> ah yaakaar naa <coughs> muy yaakaar boo xam ne teguwut ci bàyyi na déedéet loolu façon waxin la allahu akbar ndax boroom bi subhaanahu wa taala fa'aalun lima yurid waaw waaw waaye mooy day kafaara at mi jiitu ak at mi ñëw après hein loolu noonu ñu ne la woon dañ ci xame ne kon nag dog bésub Arafat mooy li nga xamante ne nii hein mooy li nga xam ne mooy li gën moo gën woor ko moo gën dog bésub arafaat moo gën woor bésub arafaatin te wax nañ la lii nii mooy li nga xam ne moo koy wone kantaa euh, parce que euh, comme que bésub àjjuma la euh, li taxoon ñu bëggoon ci ñëwaat hein mooy ne dafa am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim <coughs> ñoo xam ne dañu ne bon euh, woor ko moo gën ku nekk Arafa loolu nag bon loolu précision boobu defoon nañu mooy ne bu ñuy wax ne euh, dog bésub arafa moo gën mooy ci ku nekk arafa waaw mooy ci ku nekk arafa mooy ci ku nekk arafa te dinañ la wax lan moo tax dees na la wax ana lan moo tax wax jooju am lan moo tax affaire boobu am loolu waxoon nañ la ko léegi e, mooy e, parce que mooy li ñu wax léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa naan ñépp gis ko soow te moo doon digle loolu it dañ ci xamee ne kon mooy li ñu waxoon ne saxaaba yi radiyallahu anhum kon xamoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa e, dafa mooy yiw gi mu waxoon ci wooru Arafat xamoon nañ li tax ñu ñuy xaar est-ce que ñu ciy werante ñii naan def na dafa woor ñi ne woor ba yaay ummul fadli non yaay ummu salama wa yaay ummu maymu may yaay maymuna pas ummu salama yaay maymuna ci beneen riwaaye bi sayyidu sayyidatuna ummu salama daal di koy yónnee kopp soow mu naan ñu xam ne <coughs> kon fii léegi Euh, dafa am boroom xam-xam yi waa jumhuur dañ ne euh, kii bi moo gën kay dog bee gën te loolu mooy comme waxu al imaamu Shafi'i na noonu al imaamu euh, Ahmad mooy mazhabu al imaamu Malik ah na noonu al imaam Abu Hanifa këne dañoo sopp nit ki bu nekkee Arafa mu daldi kii aj mu daldi bañ ñoom ci xadis bii lañ ko teg lañ lañ lañ lañ tegtaloo ah am ñu ne non non non loolu noonu tekkiwul ne moo gën de ndax yonent mi aleyhi salaatu da koo def amaana wur wane li bayaanil jawaaz waaw ngir wane ne. la ma leen waxoon woor loolu mais loolu wax jooju xam nga dëgërul parce que loolu noonu yorente ma kenn waxul ne da koo farataaloon woor bésub farata bésub Arafa da koo farataaloon hein am ñu ne noonu li bayaanil jawaaz la waaw te tamit le fait que yorente def ko tekkiwul ne loolu moo loolu <coughs> moo gën pour ñun moom moo gën ci moom ndax yorente ma lay buy jàngale mooy liñ naan keroog waxoon nañ ko. li fuqaha yi di wax naan lii nii def ko dañ koo sit par exemple ñu gis ne yonent bi aleyhi salaatu salaam def na ko mooy kenn moom lu mu def kenn du ko tudde lu ñu sit loolu ko dof déedéet mooy boo mooy def gi mu ko def même bu dee nekkul ci li nga xam ne mooy li gën ndax lim gën moom lay sax moom lay saxoo di ko def dañuy xam ne lii da koo def ngir wan possible na nit def ko mooy ku ko def bu ci am bàkkaar <coughs> waaw xam nga loolu moo indi Euh, euh, <laughs> masala est-ce que tuur ndox taxaw wala tuur ndox toog ban moo gën est-ce que dañoo sib tuur ndox taxaw wala déet ah xadiis Seydina Xudayfa beeg yooyu euh, ak ak ak tawilaat yeeg yi nga xam ne noonu la ko boroom xam yi di jàppee ñi ñi nga xam ne ñoo ñooy dëgëral madhabu que ne daa amoon lu tax mu def ko <coughs> loolu benn affaire la loolu bari na ci ci ci àtte yi naan taxaw ak naan toog mooy loolu le fekk que yonent bi alei satu salaam naan Seydina Ali radiyallahu bañ ko wax mu naan taxaw <laughs> pour won gis naa yonent bi yonent bi alei satu salaam def lii <laughs> léegi euh, lii nii ñu ne non lii nii day wane ne rek mooy possible na mais li gën nag mooy pour ñeneen ñépp mooy euh, foofu ñu koy euh, ka ñu woor bésu Arafa même bu dee nit ki Arafa la ne waaw am ñeneen ñu ne bon <coughs> ba léegi ñoom ñu ne euh, bokk na ci liy wane loo xam ne tamit amaana moo tax yonent ba lay saa saam dogoon euh, wooru loon mooy bésub àjjuma loon te àjjuma feet la te yonent ba lay ci boppam moo tere ñuy diir àjjuma di ko def di ko di ko woor moom kese mooy yii nii yëpp ay wax la yoo xam ne pour ne non non non loolu yéen wax ji ngeen ne waaw ku nekk arafa bokk arafa moo gën loolu la ñuy seetaan la parce lii nii yëpp dafa possible premièrement <clears throat> li bayaanil jawaaz que ne yeneen ci bari sax sax c'était possible da koo def ngir wane ni lii de mën naa mooy la leen waxoon du xat ma waaye boobu dañ naan mais loolu yéen lii ngeen di wax da ne woon sawmu yawma arafa ahtasibu ala Allah annaha yu annahu yukaffiru as-sanata allati qabla wa as-sanata allati ba'da ba'da léegi man loolu noonu ana fan moo fi wane ni da koo waxoon daa jar jawaaz loolu ngay xam nañ ne mooy lii dañ ne ngeen bu ngeen ko wooree di ngeen am lii ku ko am force wuñ kenn ne ñu ne beneen affaire léegi ñu ne bon mais ñun leneen li ñu wax mooy ne <coughs> lii nii euh, euh, amaana àjjuma ji la quoi. waaw ah, parce que c'est en plus en plus yéen lii nii sax yow euh, bon suñu yii ngay wax yaa ngi koy remettre en cause naan non yéen seen yii kantaa bi su àjjuma bi loo ci wax loo ci wax ñu ne non xam ne parce que <coughs> loolu que ne li nekk bi su àjjuma tax mais dañ naan la yonent na la sarsam ku ko diir kese woor ko moom kese la la tere mais terewul ku woor ko bés boole kook moom mooy bo wéer woor jeudi ak vendredi wala vendredi ak samedi loolu terew ku diir àjjuma bi kese fii nii kan moo la ne hein parce que am na beneen wax bu naan parce que feet la <coughs> mais loolu moom dëggoon parce que dañuy xam ne si feet la kay pourtant yoonal na ko ñi nga xam ne xadiis boobu d'accord ngeen ci yi li yéen li ngeen di wax mooy woor est que woor bésu Arafat hein fii hein moo gënam déet est-ce que woor bésub Arafat moo gënam déet dañ naan fii en tout cas yi ngeen fi wax nii yépp lii gën a dëgër mooy ne mooy li waa jumhur wax seen yi ngeen di wax yépp loolu dara wanewu ci ne looloo taxoon ajjuma parce que la woon saxaaba yi radiyallahu anhum lañuy lañ doon werante day wane li muy gën a wane mooy ne xamoon nañ ne lii de bésu Arafat la te yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na ci ngëneel ci woor ko léegi ñuy werante est woor na ko déet mais pas woor na ko parce que tey la àjjumaam déet est-ce que tey la àjjuma est-ce que da ko wooram déet est-ce que yeneen àjjuma yi da doon dañ doon dañ doon posé wu yooyu question doonu ko woon posé kon ñu xam ne kon loolu taxul kon moom le fait que bésu àjjuma woon loolu ma loolu taxul <coughs> waaw euh, lii nag mooy li gën a dëgër parce que am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañoo dem ci lu gën a euh, lu gën a kawe yi mooy kenn dañ ko mooy dañoo koo sopp ci ku nekk safa euh, ki Arafat mu bañ a woor loolu moo gën ndax loolu la yonent ma lay saar def am na nag ci ñoom ñoo xam ne dañ ne non waxuma la moo gën rek waaye dafa ba ba ba woor ko ci boppam ku nekk Arafat di woor dañ ko koo tere amul droit waaw mu ne Seydina Abu Hurayra nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naha an sawmi yawmi Arafa bi Arafa yonent bi sallallahu moom moo tere. moo tere ku nekk Arafa di woor bésub Arafaat loolu da koo tere kon kay affaire bi jeex na jeex na kon nag képp ku woor moom képp ku aj aj amoo yow par force la nga doon parce que hadis bi yéen yéen waa jumhuur dañu la kii rek mais suñu hadis bi yéen sax seen istihbaab boobu dañ koy teg fee dañ koo sopp yéen waru ngeen wax istihbaab da ngeen war a yéeg ci étape bi ci kaw mooy ngeen ne farata mooy ne bañ a parce que yonent bi alayhi salaam moo ko tere ci xadiis bi ñu la tawal xadiisu ah al imaam Abu Dawud naka noonu al al haakim ñooñu soloo nañu ko waaw ñu ne loolu la <coughs> waaw mais nag am na ci salaf yi ñoo xam ne jëloo jële ci ñoom ne ñoom. dañ doon woor am na nettali nañ ko ci sayyidatu Aïsha radiyallahu anha na ko doon sayyidina Usaama ak ku mel ni ibnu Zubayr Abdullah ibnu Zubayr ah rahmatullah <coughs> waaw gisoon nañ waxu Mawlaana ibnu Umar moom na man daal bii da koy dëgëral non ibnu Umar Mawlaana ibnu Umar radiyallahu anhu bi mu ne bi ko waaji laajee xam nga tuddoon nañ ko keroog ndax dañuy woor bésub euh, arafa mu ne man de aj naag yonent bi alayhi salaatu wassalaam falam yasum wa hajjatu ma abi bakrin falam yasum ma aj ak Seydina moom wooru ko te kenn waxu fi ne aju Seydina Abu Bakar gi dafa tombe woon ak àjjuma loolu beneen wax la buy buy dàq wax ji naan xam naa parce àjjuma loolu te bésu feet la te bésu feet duñ ci woor waaw looloo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam dog sinon da doon woor parce que woor bi ngëneel boobu dafa dafa dafa dafa général dane rek da day yëkkati aju day yëkkati bàkkaari ñaari at bàkkaari ñaari at ci nekk Arafa soxlawul moom it ay bàkkaari ñaari atam ñu yëkkati ko ba ngeen ne ko moom moom bu mu woor wala ngeen naan ko woor gën woor a gën kay woor a gën <laughs> mooy gis nga mooy wax yi lii la daa am ñu ne <laughs> euh, euh, dog par force la waajib la waaw waajib la si si si waajib la non mu mu mu mu dog moom waajib la waajibun alal mar'i laa leen wax nii waaw te kooku mel ni Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahmatullah alayhi jëlee jëlee nañ ko ci moom mu ne yajibu fitr yawm Arafa lil hajj waaw dafa war kii kii aj bésu Arafat dafa war par force ah mu daal di dog waaw nga gis beneen bi ne parce ñoom fi ko def mooy xarit bi ñu la sant yonent bi alayhi salaam moo tere ku woor bésu ba Arafat nekk Arafat di woor Arafat da koo tere waaye jumhuurul ulama ñu ne non Maliki yeeg Shafi'i yeeg Hanafi yi ñu ne non non yéen loolu dañ koo sopp rek ndax xadiis mu yaay Maymuna ma <coughs> Mawlaana Ibn Abbaas yi nga xam ne ak tamit liñ la waxoon sànq xadiisu Mawlaana Ibn Umar yi ndax Mawlaana Ibn Umar nee na man ñooñ ñépp yonent ma lay saasam aj naa moom aj ak Seydina Siddiq aj ak Seydina Umar aj ak Seydina Usmaan kenn ci ñoom woorul bésu Arafat kon nag man duma ko woor waaye duma digal kenn ne ko woor ko waaye duma tere kenn <laughs> Ah. léegi euh, lan moo gën a dëgër dañ naan mais li gën a dëgër mooy li nga xamante ne ni <coughs> mooy wax waa jumhur nga ne ah taxawal parce que yéen wax waa jumhur dëgg la jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam la la la kii mais euh, mooy li yaay may Mawlana Ibn Abbas ne yaayam Ummul Fadli dafa yónnee yonent bi alayhi salaatu salaam ba ñu ñëw si euh, sikki sàkka ndax euh, dafa waram déet mu jox ko soow mu naan mais loolu loolu est-ce fan la yéen yéen ci ngeen tegtaloon dañ koo sopp ak waxu Mawlaana Ibn Umar dëgg la mais yonent bi alayhi salaatu salaam nag li mu wax moo gën a dëgër <coughs> li mu jëf mooy li mu wax day gën a leeral jëfam léeg-léeg contraire bi la mooy day wax mais jëf ngir gën a leeral affaire bi mais dañ naan xam nga wax moo gën a moo parce que wax mooy da ko adressé umma bi moo moo ëpp doole alors que jëf mooy bu jëfee man na nekk ne jëf bi nii nii moom exclusivité la wala am na leneen lu tax mais wax bu nee lii dama leen koo tere loolu moom leer na ne ñu koo tere ñun xeet léegi nag mu nee na ha rasulullahi sallallahu an sawmi yawmi arafa bi arafa sëy na Abu Hurayra jële ko ci moom dañ naan la affaire bi nag kon yow kon dangeen a waroon a wax comme li ñu la wax ne farata la waaw que ne woor non dog farata la parce que yonent bi alayhi salaatu salaam a ko tere loolu ngeen waroon a wax ah. <coughs> léegi dañ naan la waa jumhur ne la non non du ñu wax lool parce que xadiis bi en xadiis bi même bu dee al imaam Ibn Xuzayma da moom solo na ko te du nee na wéral moom nee na na. waaye xadiis euh, bi dafa am ab da'if bu fi ne <coughs> waaw parce que <coughs> en fait euh, kii dane euh, Yahya ibn Ma'in <laughs> ma ne non yow c'est que Yahya ibn Ma'in dafa dur quoi yow keneen nga waroon a wax quoi ma ne la ah déet xaaral rek boo boo pare Yahya ibn Ma'in dawa diir mooy la rahmatullah dañ naan la xadiis bi dafa am parce que Mahdi al mi fi nekk moom da'if la ya imaam Yahya dane laa aarifu man de xaw ma ko waaw waa jii moom xaw ma al imaam Abu Hatim ah tamit dane man de kii xaw ma ko al imaam ibn Hazm ne majhul waaw waaye majhul googu bon mooy du majhul quoi parce que al imaam ibn Hazm moom te mu ne diw majhul la te du majhul parce que moom <laughs> li gën a yéeme ak ah, loolu loolu de loolu en fait koy dégg naan mais affaire yi damay gént wala mu demee nii <laughs> xam nga al imaam naxal dafa jàppoon ne al imaam at-Tirmidhi majhul la xam nga loolu ay ree la loolu rek naan mais mais mais comment si moom pour moom moom imaam euh, Tirmidhi ban imaam borom sunan mi nga noonu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra at-Tirmidhi <laughs> <laughs> mais kii nii mu wax nii moom du majhul ah non moom du majhul lu raw euh, euh, parce que kii moo tax al borom euh, boroom at taqrib muy al al nu mu tuddati boroom buloo bi <coughs> boroom Fathul Baari <laughs> Ibn Hajar voilà <laughs> al imaam Ibn Hajar <laughs> <laughs> al-Asqalaani mu ne mu ne euh, non non non waa ji bul la voilà te maqbul mooy kan maqbul buñ nee waa ji maqbul waaw moom ah moom nangu nañ ay mbiram mais maqbul ci ilmul xadiis mooy koo xamante ne nii ah. moom pour ñu jàpp waxam moom bu ëndee benn xadiis boo xam ne moom moo ko rapporté. parce que maqbul day nekk koo xam ne dafa dëggu dëggu na saduq lay doon moo parce que maqbul ak saduq ñoom ñoom presque benn lañ mooy sorewuñ parce que saduq day nekk ku dëggu mais saduq moo ko moo ko moo ko féete kaw saduq féete kaw maqbul voilà loolu la parce que saduq mooy waa yi dafa dëggu mais dëggoon googu nag tekkiwul ne moom làmmiñam lu noonu du ci génn de aka cee mën a génn moom dëggu na moom moom du net moom bu moom fii mu ne lu xew rek lay nettali ak loo xamante ne nii parce que moom dafa dëggu moom moom du ta mooy li yi dafa gaa yi wadda'una yi mu leen di neex ñuy créer lool lool lool saduk du ko def parce que dafa dëggu mais sauf que man nay nettal yoo xam ne moom dafa am ñoo xam ne dafa jàpp nañu ñu ñu ñooñu moom authentique nañ mooy gaa de dëgër nañu ñii de moom léegi nag ñooñu nettali leen ay wax ñu ñëw di jàpp ne affaire bi nii nii la demee ba ñoom ñu koy nettali xam nga loolu moo taxoon kii euh, euh, Seydina Yahya ibn euh, Sa'id al-Qattan doon wax waxam ja imaam Muslim indiwoon ca ca ca muqaddima ah ci introduction Sahih bi Sahih imaam Muslim bim naan man masumaa gis imaam Yahya ibn Ma'in ah. non man Yahya ibn Ma'in ah, Yahya ibn Sa'id al-Qattan mu ne man masumaa gis ku daq expliquer ku daq wax lu amul ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam que ñu sell yi non masumaa gis ku mën a expliquer wax lu amul di wax loo xam ne ay contre-vérité ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam que mooy gaa sell yi gaa yi nga <laughs> xam nga loolu nag naan ya mais imam mi mi mais kii seet na li wax moo imam muslim ne ne en fait yajril mooy wax lu dul dëgg day jaar ci seen làmmeñ yi mais ñoom jubluwuñ ci mooy du dañ koo tay di créer yonent ma lay sa sam wax lu dul dëgg mooy comme que dañuy mooy mooy mooy façon yi ngay gis rek gaa yu nay fii <coughs> loolu naïveté moo koy indi mooy nit ki day day eh, ñëw ba jàpp ne non non yeneen saa salaam moom xanaa nit ñemewu koo waxal lu amul mooy kooku dafa naïf mais loolu am na ñoo xam ne loolu lañ dëkk mooy seen ub liggéey ah la ñuy liggéey mooy expliquer yonent ba lay saa saa nga xam ne ñoom bu ñu bëggoon a sax toog fii bëggoon a gàmmu sa waay bon ñu xool xool xamuñ ni ñuy def léegi ñu créé la benn benn hadith buy wane ne gàmmu dagan na. bu leen benn ibaadu nee du dëgg bu bu leen nee gàmmu baaxut léegi ngir ngir ñeme na yàlla léegi ak dëgëru fitam ñemeel na ko léegi mu créé ngir wan ne gàmmu yonent sallallahu wax na ne baax na xam nga loolu kat kooku mooy moom <coughs> am na ñoo xam ne noonu lañu mel waaw ñoom bu ñu nekkee mooy mooy sincère nañ fépp ba mu des ñoom bu dee dañuy wax ci seen côté sëriñ am na ñoo xam ne noonu mel mooy dinañ dëggu nii mais bu ñëwee seen côté sëriñ dañuy exagérer waaw am ñoo xam ne dëggu nañ seen côté sëriñ mais bu ñuy wax ci yeneen ñi nga xam ne luñ seeni sëriñ dañuy exagérer di leen waxal du dëgg yooyu yëpp nag ay façon ay ay défaut yu garaaw la loolu ngan dikk mooy am na ñoo xam ne loolu la ñuy liggéey am na ñoo xam ne bu ñu toogee léegi am commerce bu ñuy def di jaayi kook kook yi jarul léegi mu créé la xadiisu kook buy wane ne naan ci kook dafa am barke ak yu mel noonu am na ñoo xam ne lañ mel te tamit loolu lañ doon liggéey <laughs> siècle yëpp la am moo gaa yi taxaw naan lii yàlla bëgg lii la yàlla bëgg lii la lii ñu di wax ci diine yi ci seenoo xel ñoo yemaan ah. ndax boo nee lii dagan na yow tan yow mbir mi dara leeru la ci même bu dee da ngay tatone sax même bu dee da ngaa da ngaa tatone sax mu dëppoo ne loolu mooy li yàlla bëggoon sax yow am nga bàkkaar waaw parce que kenn du waxi ci diine ci yaakaar naa foog naa il faut mu nekk loo xam ne ala bayna qul innama ad'u waaw ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ci lu leer nañ ci clairvoyant xam-xam bu leer nañ ngay teg di wax meeru da ngay tâtonner naan bon xaaral ma la xul yi rek après nga dem vérifier mu ko mu mu dëppook loolu nga foog ne lii nii nga jàng kon baax na déedéet da xam boo xamul nga ne na mooy loolu loolu nag mooy dal lu bari ci ñoom mooy nga xam ne yittewuñu baax nañ sell foo leen gis ñu ngi jaamu yàlla di sikkar nekk ci jàkka yi nangoo jàng alxuraan waaye euh, euh, loolu nag. défaut boobu fi fi muy dale nit mooy koo xam ne euh, moom xamul xadiis parce que xadiis boo ko xamee waxuma xam xadiis ay mokkalu xadiis nii rek toog de non xam xadiis xam muhaddisuuna yi seen méthode ak yooyu loolu boo ko xamee moom mooy gars yi dañuy dañuy mujj sax jàpp ne sawaay gëmul kenn quoi sawaay sawaay gëmul kenn loolu lañ lay mujj classé dañ naan sawaay ah ko luñ la naroo sax ñu ne lan diw nga ko naroo non jarul ko sax waaye de loo ko wax mu naan loolu ba lii nga wax nii foo ko jëlee foo jaar mu enquête la te xam nga wax ko tudd dëgg bëggul ko enquête bëggul ko laaj a bañ a laaj bu fi indi ñu ne la min ay na la foo jëlee lii waaw man haddathaka hada est que min mukhika aw aw aw aw min min kadhib aw min sadiq foog mu leen sinon li ñuy nettali amul sens di nettali loo xam ne yow buñ la nee waaye wax ji moom kan moo ko wax nga ne ah laaj nga mbottu ngeen wa man de wax dëgg yàlla manuma ko wax amul sens waroo ko woon a wax kon <coughs> boo moo moo ñi naïf nag te loolu en général nit ñu mel noonu da leen daal parce que dañuy rafet njortu ñépp te loolu dafa baax bur yàlla xusnu zan mooy rafet njortu ñépp waaye nag rafet njort gi moo war a tax lii diine ku ciy wax moo tax ñoom al ñoom al imaam Muhammad ibn Sirin doon wax lool inna hadha al ilm diin gis nga xam-xam bii xam-xamu lislaam bii xam-xamu xadiis surtout yi diine la de mooy seen diine na ngeen xool nag ci kan ngeen di jële seen diine mooy na xool kan moo leen di jox xam-xam xam-xam ba leen di jox est-ce que naan wéru parce bu wéru ci tojaange dëgg ngay ne jàpp jël jàpp ko xam-xam di wéy rek di def waaw moo tax <coughs> saduq day dëggu <coughs> mais c'est possible euh, muy nettali des fois yoo xam ne moom mooy du xam ne lii du nii de moom day jàpp ne lii la parce que ku ko nettali wóor na ko moom wóor na ko léegi moom léegi sax du ne sax diw nettali day ñëw wax ne lii la loolu moo tax ngay dégg ay sëriñ ay xalifa ñuy wax loo xam ne dalay leer na lii nii ñuy wax demewul yi loolu nag lu ga loolu nag lu dégg la nag ci borof waaw mu leer na ne lii nii même léeg mu nettali loo xam ne yow yaa nga fa woon mais moom nekku fa nekku fa woon mu mu nettali ne lii moo amoon yow nga newoon fa xam ne lii nii mu wax nii demewul nii loolu nag doo ne moom mooy expliquer dañ naan moom war naa seet ñi muy jële ñi koy toxolal euh, nettali yéen ñi koy wax parce que moom lii moom man maa nga fa woon te moom nekku fa woon kon bu nee nii la demee sûrement am na ku ko nettali te ko ko nettali yokk na ci loo xam ne amu ci loolu da lay léegi nag man manumaa toog ci mbooloo mi muur sama xel taxañ ko ne dee lii mu wax nii la demewoon te man ma dund ko xam ne demewut nii bu boobaa nekkul ne moom kon baaxut wala kii ku bon la parce que day wax loo xam ne leer am loolu mooy leeru ko ne amul waaw mooy sëriñ bu mag sëriñ lay wax waaw sinon am na ñoo xam ne ñoom dañuy toog di créer nii tay ko même bu dee ànd nañoo ki mbooloo ñu bare leen topp mais dañuy toog di créer mu leer leen ne ñoo ko créer kenn nettali woo leen gaa yi gaa gaay gaa yi gaa yi jàpp ne fii mu ne wax na lu rëy alors que moom ci boppam xam na ne la shay'a ci li muy wax dëgg dëgg de demeewul noonu <coughs> léegi maqbul en fait maqbul mooy bala ñoo nangu ay waxam hein mooy il faut il faut mu am koo xam ne mooy mooy appuyer wax ci waaw mooy moom bu ëndee benn xadis nettali benn mbir kenn du yël ne defal ci poubelle bi defal ci sàn sànni na sànni ci santaare bi sànni na sànni dañuy teg fii di xaar est-ce que am na leneen luy ñëw di appuyer waxam keneen même bu dee maqbul la bu mel ni moom te combine mooy dañuy dañuy xam ne kon wax ji am na cosaan mais bu dee moom kese moo wax wax ji. wax jooj kenn du ko jàpp parce que il faut maqbul moom la buddaanu yu taabaa moom bu ñu ko bu amul rek mooy kenn du ko jàpp waaw moo tax euh, mahdi mii nii moom lool la moom rek nag moo fi indi xadiis bi naha an sawm yawmi arafa bi arafa moo tax loolu waa jumhur dañ naan yéen ñi naan waajib la loolu lañ leen di toll <laughs> moo tax loolu mooy li gën a dëgër insha allahu Euh, léegi ba ñoo génn ci xadiisu yaay Maymuna bi parce que waxoon nañ al imaamul Buxaari waxoon nañ la ko <coughs> waxoon nañ la xadiis bi ah al imaam al Buxaari raxmatullahi alayhi mu ne <coughs> ci kitaabul xajji ah kitaabu al xajji mooy téere bi nga xam ne mooy téere bi wax ci ajji bii wax ci koor baabu sawm yawmi arafa woor bésum arafa woor bésum arafa mu ne moom al imaamu al buxaari raxmatullaahi alayhi voilà mu ne xaddasanaa mu ne nettali nañu mu ne xaddasanaa nettal nañu moom al imaam al Buxaari Ali ibn Abdillah mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ali ibn Abdillah qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu Sufyaan di al imaamu Sufyaan an Zuhri mu jële ci Zuhri qaala mu ne xaddasanaa nettali nañu ki nga xamante ne ni mooy Saalimun Saalim qaala mu ne sami'tu Umayran mawla Ummil Fadli radiyallahu anhum annahu qaala mu ne annahu qaala mu ne Umayr mawla Ummil Fadli mu ne shakka <coughs> naasu nit ñi dañoo siki sàkka yawma Arafa ndax fi sawmi nabi fa ba'atha ila nabi sallallahu alayhi wa sallam bi sharaabin fa shariba mu yónnee yonent bi alayhi salaatu salaam li nga xamante ne mooy sharaab mooy lu muy naan mu daal di koy nangu daal di koy naan xadiis bii nii muy bu yaay umul fadli bi dafa am lu am solo lu fi imaam an-Nawawi wax muy quelque ñu wax ko après ñu continuer yeneen xew-xew yi xew ah yu am solo waaw al imaam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne mu ne bokk na ci liñ ciy jànge ci xadiis bi que ne possibilité <laughs> jox hadiya yonent bi alayhi salaam waaw waaw parce que ah yaay ma xam nga bu dee yaay Maymuna sax nga ne ah kooku soxnaam la amaana alalu yonent bi alayhi salaam la ko jox waaye yaay ummul fadli sayyidatu ummul fadli hmm? <coughs> mu ne kon bokk na liñ ciy jànge jox àddiya yonent bi alayhi salaam sarax nag la dul woon lekk waaw waaye bokk na liñ ciy jànge possibilité naan taxaw naka noon waraakiban parce que le fait dafa taxawoon ci dafa toogoon ci kaw géléemam <coughs> mel ni da koy position ku taxaw hmm? waaye lenn nag yenn wax gisoon nañ ko mooy que ne Arafat taxaw fa ah ci kaw gëléem mooy li gën mooy li yonent bi saa saa am def waaye nag ah, am na ñu ne moo yem taxaw ak ta to ñii ne non non dox bi moo taxaw ak sa tànk moo gën ñii ne ñoo yem loolu gisoon nañu ko. mu ne waaye bokk na ci liñ ciy jànge possibilité nangu karoop jigéen boo xam ne elle est mariée waaw. ibaahatu qubuli qabuli ibaahatu qabuli hadiyati almar'ati almuzawwija almawthuq bi diine koo xam ne nag diineem wóolu nañ ko ci diineem wala yushtaratu an an an yus'ala hal huwa min maaliha aw min maali zawjiha aw annahu adina fihi am la in kaana mawthuqan bi diiniha al imaam mu ne le fait que yaa Ummul Fadli sayyidatu Ummul Fadli jël lii muy yaay Mawlana Ibn Abbas jël soow jox ko Yonent bi aleyhi salaam loolu dañ ci jànge ne nit man naa jël cadeau jigéen boo xam ne il est il man na laa may cadeau yow en tant góor nga jël bu dee ne moom wóolu nañ ndaw soosu ci diineem te nit ki bu la mayee man bu ma toogoon benn femme <coughs> boo xam ne elle est mariée yónni ma benn jàllaabe wala yu mel noonu. man duma ñëw naan bon bon hal huwa min maliha aw min mali zawjiha mu ne jarul nga nekk fi naan non bii est-ce que xaalis bi ko jëndee est-ce que xaalisam wala boo xaalisu jëkkëram la jël jëndal ma ci jàllaabe loolu il faut que ça soit clair waaw non man xam nga man man bëgguma lëndëm quoi nay leer rek leer ban lu leer déedéet jaru ko dañ naan la lii leer na ah aw annahu adina fihi am laa wala naan bon est ce jox na ko ndigal ci mu jox ma kado loolu mooy jarul jarul ndigal parce que yaa umul fadli neewul kan moo doon boroom kër al Abbaas ibn Abdul Muttalib a ngi fi neewul bon ah yaa kii sama jëkkër man de damaa bëggoon jox yeneen tubaab yi saa saam lii est ce que d'accord nga ci mu ne waaw mu door di koy jox déedéet waaw. waxoon oh, nañ la ndaw si day am alalu jàmbur bu alalu boppam comme ñu gisoon ci discours bi ah fekk bu dee ndaw soosu ku ñu wóolu la mais bu dee ndaw sa la soo xam ne day recelé alalu borom këram moom ah buñ ko xamalee moom yow amoo droit nag mu lay joxe kado ngay jël parce que da ngaa ah ah ah parce que man ndaw si damay ragal mu bëgg ku mu laalaal ku mu ku mu laaxaale ci mbir yi. bés bu ko jëkkër ji ne yow sama alal yi ngay jël di ko pasar pasare mu ne ma ban pasar fu ma pasar pasare man usaas laa ci jëndal dara wala moodu laa ci jëndalub yéere ah te ndax xanaa moodu sam euh, jëma jëndal ko yére nag loolu lan moo ci ne ndekete yoo leneen la moom li ëpp du ko jëndalul ko yére pour c'était rek pour mu man ko dinañ ah te ñu xam ne moom receleuse la <laughs> déedéet waaye daal loolu liñ ciy jànge mooy liñ bëgg a wax mooy ne jigéen bu même ku marié mën na jox góor goo xam ne man na ko jox kalos sans pour autant mu naan est-ce que lii alalu jëkkëram waaw te tamit waaw ndaw si day am alalu boppam léegi nag <coughs> waaye mu ne dañ ciy jànge beneen affaire waaw mooy lekk loolu loolu al imaam alxaafis moo ko wax al boo demee ci alfatx mu ne bokk na li ñuy jàng ci lii en plus lii al imaam an wax mooy ne lekk ci jamono ak naan ci jamono yoo xam ne jamonoy feet la parce que ah dinañ ko gis yonente mi alei satu salaam ne bés bii arafa ak mun nahr rek ayyaamu tashriq yooyu iidun lana suñuy feet lañ yaa ma'shar al suñu feet la yéen mboolem jullit ñi mooy lekk gi mooy naan ma waaye tamit am na beneen affaire mooy naan en public loolu yi dañ ciy wane ne dagan na xam nga gars yi c'est ça c'est pas trop civilisé quoi wala bon non man moom bon nekk fi di naan ñu may xool ñu ngi sawaay dañ naan la loolu noonu dara new <coughs> waaw maadaama nekkul pour toj seen xol waaw bu dee yow da ngay ñëw gaa yi mar lool nga génn say oasis yu sedd guy te nangu woo cee paas kenn naan ni ah, loolu nag sawaay wala génne waa ji kookaa bi dëkki mu naan piche ci kanamu ñépp ngir nga wan leen ne yow waa yow loolu nag moom dafa xaram dafa dañ koy tere voilà dañ koy tere parce la mooy àggul ne dafa xaram mais mooy dañ koy tere pour mooy da ngay yow loolu kenn du ko def yeneen ma ne saa saa war na nit bu toggee rek nay kii dëkkandoo mi nañ ko ci na leen ci baaxe sa waay yow nan ngay jële nga ñëw fekk ñépp toog nga yor kii bi <coughs> ah, ngir toj seen xol non mais naan en public mën naa nekk waaw léegi nag loolu mën nañu yem foofu am na yeneen yu mu wax yu am solo waaw léegi nag nañ ñëw nag ci beneen xew-xew boo xam ne dafa xew keroog ah Allah fii nii lu ama am solo daf fee xew te loolu lañu al imaamu al Buxaari na ko noon al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj ji nettali rahmatullah alayhima al imaamu Muslim mu ne haddathanii Abu Khaythama mooy Zuhayr ibn Harb an-Nasaa'i Abu Khaythama <coughs> mu ne haddathanii nettali nañu Abu Khaythama muy Abu Khaythama Zuhayr ibn Harb moom moo ko wax ah mooy imaam Muslim moo ne haddathanii Abu Khaythama Zuhayr ibn Harb mu ne nettali na ma kon Abu Xaysama Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn al-Musanna az-Zamin hmm? Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn al-Musanna az-Zamin Allah ñii ñoom seen extraordinaire ah muy Muhammad ibn al-Musanna wi nga xam ne muy Abu Muusa al-Anazi al-Basri ah Allahu akbar mu ne mu ne wal lafdu ibn al lii nag du Abu Xaysama eh lan laa wax an haddathani Abu Xaysama Zuhayr ibn Harb an no wala waxuma lool wa wa wala wa wala wa wa Muhammad mooy ñaari sëriñam yi ñoo ko nettali moom al Muslim mu ne wal lafdu ibn al Musanna expression yi ma utiliser fii nag al ibn al Musanna Abu Muusa az-Zamin rahmatullah moom moo ko moo ko mooy lii ay expression am la mu ne ñoom ñaar qaalaa nee nañ xaddathana abdurrahman wa huwa ibnul mahdi waaw mu ne abdurrahman loolu nag waaw mu ne mu def jumla i'tiradiya pour mise en opposition ngir wan ne kii bul jaawale beneen ak comme comme abdurrahman bi ñu waxoon sànq allah jëri nga bañ jaawale ak keneen mu ne déedéet huwa ibnu mahdi ma abdurrahman ibnu ibnu mahdi Ah, al anbari abu said al basri al lu'lu'i taalibe imaamu malik la woon sëriñ la woon ci ñoom al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal <coughs> mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu sufiaanu mu ne nettali nañu sufiaan ba léegi bii mooy ban sufiaan ah ibnu said ibnu masruq al thawri voilà mooy du du du du kële de du du du Sufyaan ibn Uyayna ah, Masruq ath-Thawri hmm? Abu Abdillah imaam Sufyaan men mu siiw mi ah imaam ath-Thawri rahmatullah alayhi Qays ibn Muslim mu mu jële imaam Sufyaan jële Qays ibn Muslim al-Jadaliyu ah, Abu Amr rahmatullahi alayhi <coughs> an Taariq ibn Shihaab mu jële ci Taariq ibn Shihaab ibn Abdi Shams ah Abu Abdillah al-Kuufi rahmatullahi alayhi moom anna al-yahuuda qaalu li Umar mu ne yahuud yi dañoo ñëw ne Seydina Umar radiyallahu anhu eh, fii nag dane anna al-yahuuda am na ci yeneen dane dafa am benn yahud moo ñëw benn yahud mooy jaa rajulun mooy euh, parce que imam muslim bi mëndee xadis bi comme que lépp ci fii la ko ndi kitaabu tafsir euh, daf ci teg beneen xadis mooy bi ñu wax léegi tegaat ci beneen bi mu naan wa xaddatani abdu bnu xumayd qaala axbarana jaafaru bnu awn qaala axbarana abu umaysaan qays bnu muslim an taariq bnu shihaab foofu dane annahu qaal jaa rajulun min al yahud ila umara voilà foofu dane dafa am benn waay <coughs> benn góor ci yahuud yi ñëw ila Umar ci Seydina Umar ibn al-Khattab fekk bi mu nee xalifa waaye nag eh, eh, léegi waaj ji mooy kan waa ji mooy Kaabul axbaar Kaabul axbaar la <coughs> xam nga Kaabul axbaar Kaabul Axbaar def fóore la woon juif la woon yahud la woon boo xam ne dafa mujju tiw dugg ci lislaam fekke na jamono yonent bi aleyhi salaatu salaam mais tuubul woon moom moom moom moom sëy naa ñoom saxaaba yi la gis mooy li mu bëgg wax mooy gisul yonent bi aleyhi salaatu salaam ah? moom mii la moom la nag Kaabul Axbaar la <coughs> waaw mooy kambum kambul axbaar comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam at-Tabari daal di leerale ci tafsiram bi ah na ko noonu al imaam at-Tabarani ci xadiis boo xam ne mu ngi jaar ci Raja ibn Abi Salama mu ne mu fi yoonam la jaar mu ne mu leeral ne kooku mooy kambul axbaar waaw loolu nag léegi nga ne mais léegi nag mu ne kaan ci fii fee mu ne yahuud yi nag fii mu ne rajulun dañ naan la mooy dañoo àndoon rek def délégation biñ ñëwee moom mu wax ci seen tur loolu bu ko defee ñu ne ñoom diw xam nga bu ma nee diw de ñëw nañ fi sant nañ ñépp te dañoo amoon porte parole kookoo wax ci seen tur bu ma neexee ma ne am na ci ñoom ku wax bu ma neexee ma ne ñoom wax nañ waaw kon waa ji dafa ñëw ne innakum na ne yaa amiral mu'miniin yaa amiral mu'miniin yow mi nga yow ki nga xamante ne nii yaa njiitu jullit ñi de ah yéen de na yéen a ngi jàng innakum taqra'una aayatan ne ko aayatun a ya amiral mu'minin aayatun fi kitaabikum taqra'unaha law alayna nazalat ma'shar al-yahudi lattakhadnaha lattakhadna dhalika Kaabul Ahbaar dafa ñëw ne Seydina Omar ya amiral mu'minin <coughs> yow <coughs> njiitu way ngëm yàlla yi fi kitaabikum ab laayaa ngii de nekk ci seen téere bi muy alquran taqra'unaha ngeen koy jàng law alayna nazala cëy bay bu doon aaya boobu ci ñun ñii la wàcc ñun ma'sharal yahud ñun mbooloom juif bu doon ñun ci suñu tawraat bi la wàcc ci ñun la wàcc <laughs> cëy kon xam nga luy xew lattaxadna dhalika al yawma iida kon bés boobu dañ koy jàppe feet bu bés ba ñëwatee dañ koy feetu Seydina Omar ne ko ayu aayatin wa ayu aaya ne ko ban ban aaya ngay wax mu ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina waaw <laughs> ah. waaw mu ne ko mooy loolu aaya bii la al yawma li alquran di wax ne al yawma tey akmaltu laa matale lakum ñeel leen diinakum seen diine wa atmamtu ma mottali aleykum ci seen kaw ni'mati sama xéewal tey laa mottali seen diine matal sama xéewal seen kaw wa raditu lakum al islaama diina te man borom bi gërëm naa pour yéen xeetu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen pour yéen al islaam al islaam diinan muy diine nga xam ne inna diina inda diine bi yàlla reconnaître fa moom moom lañu ñu tànnal mu ne lool gis nga ñun masharal yahud bu doon ci ñun la wàcc dañ koy jàppe feet laa ilaha illa allah loolu dañ koy jàppe feet <laughs> dañu koy jàppe feet waaw léegi <coughs> Seydina Omar na ko inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fiihi wal makaana alladhi nazalat fiihi nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi arafatin fi yawmi jumaa waaw Seydina Omar ne ko ah laa lool nga wax xanaa man Omar inni man la alamu wat naa ci yàlla ne xam naa al yawma alladhi nazalat fii aay bii ngay wax muy al yawma akmaltu lakum diinakum suuratu maa'ida allah aaya trois bi waaw ubbil suuratu maa'ida ubbil ubbil suuratu maa'ida aaya trois mu ne gis nga aaya boobu noonu xam naa kañ la wàcc man umaru waaw radiyallahu anhu xam naa kañ la wàcc kañ la wàcc xam naa ko loolu benn affaire la ba pare <clears throat> wal makaan alladhi nazalat fii kañ la wàcc it xam nañ ko man xam naa ko mu ne nazalat ala rasulillah aaya bii de dafa wàcc ci kaw yo dafa wàcc ci yonente bi alei saatu salaam bi arafatin fi yawmi jumaa arafat la bésub àjjuma la woon hein xoolal xoolal lii beneen kii bi li mu wax seydna Umar dane inni la a'lamu haythu unzilat wa ayya yawmin unzilat wa ayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haythu unzilat unzilat bi Arafata wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaqifun bi Arafa waaw seydna Umar ne ko man xam naa kañ la wàcc kañ la wàcc wa ayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haythu nazala unzila keroog bi ko boroom bi wàcce xam naa yow kaabul axbaar yi yow porte-parole yahuud yi nga àndal ak ñooñu xam naa kañ la wàcc bi yonent bi alayhi salaam fan la nekkoon bi aaya biy wàcc unzilat aaya bii nga tudd wàcc na bi arafa arafaat la woon wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi arafa te yonent mi alayhi salaatu salaam jamono bi ñuy wàcc mu ngi taxaw Arafa waaw waaw xoola beneen riwaaye bi waaw Seydina Omar ne faqad alimtu al yawma alladhi unzilat fihi wasaata wa ayna rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam hiina nazalat nazalat laylata jam'in wa nahnu ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi Arafaatin waaw waaw léegi mu ne xam naa kañ la wàcc fan la wàcc mu ngi wàcc yonent mi alayhi salaatu salaam fekk laylatu jamaa mooy guddik Muzdalifa mooy daan la bëgg a ngoon gi laata Muzdalifa yi am mooy parce que Arafat lañ jóge moo tax mu ne bi Arafat fekk mu ngi yonent yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi Arafat waaw xoolal <laughs> Eh, Seydina Omar radiyallahu anhu waxu ko lii la ko tontu lo mais nga ne mais loolu moom lan lañuy xame ni loolu kon feet la kon feet la waaw mooy jàppe nañ ko feet yéen li ngeen di wax ñun daa fekk parce que arafa la bésub arafa feet la comme liñ la waxoon sànq li yonent bi alayhi salaam doon wax <coughs> ne mbir mi Euh, dafa <coughs> dafa nekk loo xamante ne nii mooy bésu Arafa bés bi ci tegu ayyaamu tashriq loolu suñu iid la yaa ma'shar al islaam lool kay leer na beneen affaire bésub àjjuma la tombeel te àjjuma mooy mooy mooy feetu usbu pour jullit ñi loolu leerul beneen a ngoog waaw te loolu lépp feet la ci waa lislaam moo tax bés bi gën la ko suñu boroom wàcce waaw mooy bésub aljuma bésub feetu jullit ñi ci la wàcc lii fekk yonent bi alayhi salaatu salaam nekk Arafat kon aaya bii nii ci la wàcc waaw al ak akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu islaama diina allah ah yal nañu yàlla defal xéewal googu nag mu daldi jottale ko ba ilaa yawmiddin kon nag mu ngi noonu <clears throat> lii keroog la xew feet nag lii tamit eh, eh, eh, day wane ne le fait que mu ne ko lii ñun yow li ngay wax am nañ ko ba pare ñun xam nañu ko nga ne bu wàccoon ci yéen yaa masharal yahud ñun xam nañ kañ la wàcc ak fañ la wàcc te yooyu yëpp feet la ci ñun waaw mooy feet la waaw ñun feet la ah bisimilah feet la <coughs> mais nag feet tekkiwul ñun niñ koy feete ah, feetu lislaam bokkul ak ñun ni ñu ko jàppe mooy dem baar dem baal déedéet góor ñee jigéen ñi jaxasoo déedéet loolu du feet loolu ci lislaam du feetaan li gaa yi def ngoonu korite woor ba kii boobu nga dégg bu cinq jours wala un euh, jours yu mujj yi yi ñu waroon a gën a consacré wu wala vingt cinq jours yu mujj yi ñuy publicité ay danse ci télé yeeg rajo yi ah diw à Sorano wala diw à à à cosaan loolu noonu loolu loolu lu yées la wala ngeen ngeen ngeen ngeen seet sale de concert gars yi nga dégg ñu ko mel ni koor gi jeex na gars yi ñoom jàll nañ ci étape mooy. la nuit de la Korité walla iyaazu billah kaay leen lañu jaamoon yàlla ci at mi ci weer wi yëpp nañ ko yàq tey ko ñooñu la Iblis fowe te ni loo xam ne lu jara dénoncer ngoo waaw lu jara dénoncer moo tax moo tax euh, affaire yu doy waar la yor sab rajo sax ñu ko fay publicité yow bokk nga ci ñi nga xam ne ñooy publicité affaire bi waaw parce que neex na rek ay wo bon c'est les c'est une radio privée ah <coughs> voilà publicité yi ñoom ñooy tax euh, rajo bi di dund walla si je les léegi gars yi chanteur bu ne am publicité bu ci def waaw nga nga engranger say say say million ak say kii de publicité mais engranger nga say bàkkaar tamit parce que yow yaa lawal mbon gi rawatina ñu jóge ci jaamu yàlla nga ñëw di ci mooy loolu du feetan waaw feet la du feet yooyu du feet yooyu du feet waaye yawmu arafa wa yawmu nahr wa ayyaamu tashriq iidna ahlal islaam waaw loolu nag nan lañ koy feete kon wan nañu ko lekk na noo naan na ci kanamu ñëpp mooy naan waaw nañuy naan bu feet ñëwee nañuy lekk naan bëgge waaw bu amee tamit yenn yoo xamante ni ay ay ay genre yu ñu mën a seetaane ah, yoo xam ne dara lu xaraam amu fa loolu yu dara yàqu ci ah bu dee ab daa am lu mel ni cirque ay ay cirque animaux yu kii di daw di kii yooyu te amul dara loo xam ne lu fay xaraam la mooy kenn mënu ne feet bi dañoo xaraamal gaa yi dem ci yooyu wala xale yi ñu yóbbu leen foo xam ne ca la ñuy fowee wala yéeg ci kaw kii tobogan yi yooyu yii di leen yooyu loolu lu baax la waaw ñu xam ne feet la waaw mais bu dee feet la yooyu yépp amul neex amul dara amul kado amul dara ba pare nga ne ko dee bu yéeféer yi nga xam ne saa su ne xaritam yéeféer yi bu dee fii ci tubaab yi mu gis ñu leen di joxe kado yow amoo yow doo joxe dara ba pare nga bëgg a wax ne lële du feet mais lii mooy feet te feet boobu yow sax ci ngay joxe kado day naan non kon de bii du feetum dara waaw waaw an daa nekk fi nag moom di ko feetoon neneen lu wuteeg lii nga xam ne moo dagan loolu mooy yow yow euh, la waroon nekk bésu mbégte nga def ko bés la boo xam ne booy profité dafi bàkkaar wala bi laa loolu yàlla nañu ci buur yàlla daal di musal waaw kon nag gis nañ ne kon Arafat fii fii la lan wàcc aaya boobu al yawma akmaltu lakum diinakum waaw wa akmaltu <clears throat> akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina allahu akbar mu ngoog Ah, kon xam naa tey mën nañu yem ni mën nañu yem ni insha allah jotaay bii di ñëw ñu gis benn ah, benn xew-xew moo ñu dese ah, bu ñu ko gisee eh, ñu daldi jàll ci leneen <laughs> parce que am na yu al imaam al xaafis ibn rajab di wax ci wàll wi côté eh, feet yi ba naan feet lii day war ne feet moom lislaam a koy définir mooy sharia <laughs> du du nit ay toog rek xalaatam kii ñu ne ay nañ leen jàpp bis bii feet bu ko defee bés yépp di feet gaa yi talatuñu liggéey wala luñ liggéey def ko ci feet yoo xam ne ñoo ko créer seen bopp yooyu moom <laughs> al imaam al xaafiz ibn rajab alxambali rahmatullah alayhi non <laughs> waaye mën nañ yem noonu parce que suñu waxtu dafa jot te dañoo war a génn te boo mën nañ yem noonu jarul <coughs> jaru bii di ñëw ñuy ñëwaat foofu en tout cas daal ñëpp xam nañ feet ci lislaam daal mooy de toute façon leen ne ni ni yëfi caaxaan moom taxul ñuy wax moom lépp loo xam ne lu xaraam la loolu dañ koy tere waaw walla allahu taala alam kon bii di ñëw insha allah ñu gis benn euh, xew-xew bi xew bii ñu dese ci bisu arafaat foofu euh,